a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'du fa yaquulu al imaamu hujjatul islaam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 baabu taxrimi almururi bayna yaday almusalli walillahi alhamdu wal minna kon ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent quarante deux baabu nahyi an alsalati ila alqubur xadis biñ benn ba mu fi indi woon moo doon xadis mille sept cent cinquante sept mu ne woon an an abi marsadin kannaz ibn al-husayn radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa tusallu ila alqubur wala tajlis abdullah wala tajlisu alayha tey ñu war a jël chapitre bi ci tegu muy chapitre trois cent quarante trois ba léegi ci kitaabul umuur almanhiyi anha téere bi wax mbir yi nga xam dañ koo aay dañ koo tere nit ki di ko dëkkee mu ne baabu kon trois cent quarante trois ñetti téeméer ak ñeent fukk ñett mu ne baabu buntu tahrimi xaraamal almuruuri di romb na yadayil musalli di jaar ci kanamu kii julli nit di julli nga yow jaar ci kanamam xaraam goo xam ne moom moo nekk ci xaraam bi loolu ko xaraamité bi l'interdiction de passer devant celui qui fait sa prière xaraam gu mu xaraam léegi euh, dina ñëw kon imaamu yi moom gis nga moom moom dan daa loolu daa xaram moom waaw léegi dina ñëw ci àtte yi insha allah yeneen wax bu dee am na yeneen wax yu ci am est-ce que xaram gi moom ak tamit teqantal yi nekk ci biir insha allah fii al imam indiwu fi comme biñ génn indiwu fi laaya benn a benn xadis kese la fi indi muy xadis mille sept cent cinquante-huit mu ne an abil juhaymi abdillahi ibn al-haaris ibn simmat al-ansaari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam law ya'lamu al-maarru bayna yaday al-musalli maaza alayhi lakaana an yaqifa arba'iina xayran lahu min an yamurra bayna yadayhi qaala arraawi rahimahullah laa adri qaal arba'iina yawman aw arba'iina shahran aw arba'iina sanatan muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi moom di xadis bi moom la tànn ci xadis yi nga xam ne ñooy wax ci lii eh, eh. Euh, waaye comme niñ koy gise am na yeneen saxaaba yoo xam ne solo nañ hadis bu mel nii mu ne an abil Juhaym dañuy wax abul Juhaym di wax abu Juhaym al bi da ciy dugg waaye mën na dugg bañ a dugg ci Juhaym jële na ci ku ñu naan abul Juhaym maanum tuddoon Abdullah ibn al-Harith muy Abdullah ah moom loolu la wax sinon dañu wute ci kii wam quoi Abdallah ibn al-Harith waaye mooy Abdallah ibn al-Harith ah ibn boobu doomu ku ñuy wax as-Simma hmm? waaw al-Ansaar yi ko joowoon ci waa dëkk bu am solo ba ni bokkoon ci waa Lansar bokkoon ci waa <clears throat> Banu Najjar ci waa Xasraj radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na law ya'lamul maar tey bu xamoon ki nga xam ne mooy romb bayna yadayil musalli ci kanamu ki nga xam ne moo julli hmm, maada alayhi li nga xam ne mooy gàllu ci kawam waaw loolu nag am na riwaaye bu tudd ne minal ismi waaye riwaaye boobu boroom xam-xam yi euh, du lu ñu saxal <laughs> waaw ne amaan amaana kenn ci ñi nga xam ne ñoo soloo xadiis bi ruwaat yi ñoo ko ci bool ndax xam nañ ne maada alayhi moom nekkul ci tiyaabat alayhi ba ndax nit ki ñaar la imma an yakuna lahu aw aw yakuna alayhi mbir moom soit mu nekk pour yow loolu mooy tiyaaba wala mu nekk kon ci sa kaw te kii lii yoneen saa sam di wax manu la nekk lu dul ay bàkkaar ak li ko ciy tëkk ak bon li nga xam ne daal mooy plané ci boppam mooy li nga xam ne mooy gravité li mu def mu ne bu xamoon loolu la kaana konoonte waajooju di di romb ci kanam kiy julli bu xamoon li liy nekk ci kawam ci musiba ay kon la kaana konoonte nekkoon na an yàqi fa mu taxawoon arbaina ñeent fukk mooy quarante di xaar waa ji kii julli quarante amul feneen fu mu jaar waaye waajee julli mu nga xam ne jaar ci kanamam kese fi sës mu taxawoon xaar quarante xayran lahu moo gën wala mu bàyyi fépp bàyyi ku am na fu mu jaar sax fekk kuy julli mu jaar ci kanamam ah. bu xamoon mu taxawoon foofu la nekk ci kaw la koy xaar ci kaw mu xaaroon quarante moo gënoon ci moom xayran lahu moo gën ci moom min an yamurra ka muy na bayna yadayhi ci kanamu ki nga xam ne mooy waaw mu ne qaala yi kii solo xadiis bi dinañu wax léegi kan la insha allah buñ duggee ci taxriij bi rahimahullah nee na laa adri man nag xaw ma qaala ndax arbaina yii mooy mu xaaroon quarante jours moo gënoon ci moom aw arbaina xaaroon quarante mois moo gënoon ci moom ka ñeent fukki weer aw arbaina sana wala boog mu xaaroon quarante ans mooy ñeent fukki at xaw ma nag ndax mbir yi quarante yi ne bu gënoon mu xaar ko est ce ay fan la wala ay weer la wala at la xaw ma mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaam al buxaari ak al imaamu abul xusayni muslim bunul xajjaaji rahmatullahi alayhi ima daal dinañ koy solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est ñoom dong ñoo kaa ñu ne déedéet al imaamu Maalik ibn anas ta ci yoonam daanaka la ko waa shaykhaani di jële indi na ko ci kitaabu salaa at-tashdiid fi an yamurra ahadun bayna yadayil musalli naka noon al imaamu ahmad ibn muhammad indi na ko ñetti bërëb ci musnad bi ci musnadul ansaar baqiyatu hadiisi abi juhaym ibn al-haaris al-ansaari radiyallahu anhu waaye naka noonu al imaamu abu daawuda solo na ko at-tirmidhi an-nasaa'i ak ibnu maaja mooy rawaahul jamaa ash-Shaykhaani soloo nañ ko seen sëriñ imaam Ahmad mais ca gën a imaam Maalik soloo na ko ak waa sunanul arbaa ah radiyallahu anil jamii imaamul Buxaari hmm, am waraloon mooy daa ci benn daa lu taxoon euh, al Haaris ñu ne kii boobu Abu Juhayma Abdullah ibn al-Harith ibn Simma daal di ko doon mu ne kon kitaabu salaa lu ko ni baabu man al-maar bayna yadayil musalli al-imaam al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddathanaa Yahya ibn Yahya mu ne nettan Yahya ibn Yahya kii nag waxoon naa la sëriñam la mais imaam Muslim moo ëpp lu mu jëlee ci moom waaw muy Rayhaanatu Nisaabuur di Yahya ibn Yahya an-Naysaburi di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hamad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Minqari Abu Zakariya ñii ne ah, Naysaburi mooy Naysaburi al-Minqari siiw lool di rayhaanatu parfum bu neex bu waa ba waa waa Xuraasaan gane àddina cent quarante-deux génn àddina deux cent vingt-six rahimahullahu ta'ala qaala neena qara'tu ala malikin jàng naa ci sama sëriñ bi di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imamu dar al-hijrati gane àddina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze génn àddina cent soixante-dix-neuf di imam bu mag bi E, imaamu Shaafi'i doon wax naan idaa dukira al-ilmu fa Maalikun an-najm mu ne bu ñu tuddee xam-xam Maalik mooy biddiw ba tiim gaa yi moom imaamu Maalik rahimahullah an Abi an-Nadri mu jëla ko ci sëriñam di Abu an-Nadr di Saalim ibn Abi Umayya al-Qurashi at-Taymi Abu an-Nadr al-Madani rahimahullah hmm? Euh, moom nag mawlaahum la Qurashi Taymi mawlaahum la almadaniyu rahimahullah génn àddina la cent vingt-neuf ah léegi an Busr ibn Sa'id hmm? mu jëla ko naan Busr ibn Sa'id di Busr ibn Sa'id al-Madani al-Abidu mawla ibn al-Hadrami euh, rahimahullah génn gane àddina la 22 ci xilaafa jeexitalu xilaafa Sayyidina Umar radiyallahu anhu mooy la 22 génn àddina la 100 rahimahullahu ta'ala Busr ibn Sa'id mu ne anna Zayd ibn Khalid al-Juhani arsalahu Zayd ibn Khalid fan yëpp ñu ngi gis ay xadiisam waaw Zayd ibn Khalid moomu moom moo yónni nee na moo ma yónni man waaw moo ma yónni man Busr <laughs> waaw man mii nga xam ne maay Busr Zayd ibn Khalid al-Juhani moo ma yónni waaw ñu xamee ci tamit mooy loolu daa am solo waaw du eh, tax ñu may yónni quoi ay la ñoo yónni keneen waaye keneen ki nag keneen ki nga ne nañ ko yónni moom moom bokk moom dañ ko war a yónni yow nag kenn du la yónni ah c'est quoi ça ça c'est di ñàkkum xel wala lan voilà <laughs> ah, léegi Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu saxaaba la yónni Busru mii di taalibe saxaaba ngir mu dem laajal ko ab laaj gisoon nañu xadiisam ñaari xadiisam yoo xam ne imaam da leen a tegale woon ci ñaari buntu yu wuute chapitre trois cent vingt Euh, baabu karaahati sabbi diig moom mii mi hadis 1730 moom mii moo ko solo an Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tasubbu diika fa innahu yuqidu lis-salaa ak buntu bi ci tegu 325 baabu nahyi an qawli al-insaan mutirna bi naw'i kadaa muy hadis 1731 an Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu qaala salla binaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaata subhi bil Hudaybiya fii isri samaa'in kaanat min al-layl yooyu ay xadiisam la woon moom nag kon mooy kon yàgg nañ ko gis voilà <laughs> moom moo yónni Busr ibn mu ne Zayd ibn Xaalid nii moo ko yónni moom Busr ibn Sa'iid ilaa Abi Juhayma yónni ko ci Abu Juhayma yas'aluhu di ko laaj maa daa sami'a min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil maari bayna yaday al-musalli dana ko busru demal ci ci eh, Abu Juhaym waaw mooy saxaaba bi di yónni ko yónni moom ngir mu dem laajal ko beneen saxaaba ana lan la déggee lan la dégg ci yonent bi alayhi salaam muy wax ci ki nga xam ne mooy jaar ci kanamu kiy julli qaala Abu Juhaym Abu Juhaym nag mooy Abu Juhaym ibn al-Haaris ibn Simma ibn Amr ibn Atiik ibn Amr ibn Mabdhul léegi eh, eh, moom mii nag am nañu ne non Abu Juhaym ibn al-Haaris ibn Simma waaw mooy euh, fii dara fii <laughs> waaw Abu Juhayma ibn al-Harith waaw am na ñoo xam ne ñoom dañ ne noonu way la tudd waaw e, e, e, ibn Simma ibn Haritha ibn al-Harith ibn Zayd Manat ibn Habib ibn Abd Abd Haritha ibn Malik voilà am na wax loolu léegi am nag ñu ne doo mais abu abu juhay mu dàkkantalam la mais abdallah la tudd moo tax imaamu loolu la mu naan abi juhay abdallah abdillah ibn al-Haaris bokkoon ci waa lansaar génn àddina ci jeexitalu xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu anhuma léegi qaala abu juhay ne ko qaala léegi muy tontu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli maadha alayhi lakaana an yaqifa arba'iina xayran lahu min an yamurra bayna yadayhi léegi déglu qaala Abu Nadr laa adri qaala arba'iina yawman aw shahran aw sana kon ko wax Abu Nadr sëriñu imaamu Maalik bi moom la imaamu Nawawi di wax nii naan eh, qaala raawi la adri qaala arba'iina yawman aw arba'iina shahran aw arba'iina sana ki wax lool mooy Abu Nadr waaw muy sëriñu Saalim ibn Abi Umayya sëriñu Maalik bi moom moo wax lii ne man de rahmatullah alayhima xaw ma nag alhamdulillah arba'iina yooyu fukk yooyu quarante yooyu mu ne moo gënoon xaar ko est ce que ay wala weer wala at loolu moom xaw kon loolu ah léegi kon gis nañu al imaamul Buxaari léegi kan daal imaamu Abul Husayni Muslim ibnul Hajjaaj kitaabu salaa baabu man'il maar bayna yadayil musalli foofee logal imaamu Muslimu daal mu ne haddasanaa gis nga moom imaamul Buxaari ah càllale bi teg teg la mooy dara wàññeeku <laughs> waaw. imaamul Buxaari la la wax sax haddathana Yahya ibnu Yahya dana ki ñu nette mooy Yahya ibnu Yahya muy Rayhaanatu bi léegi Naysaabuur léegi moo nekkaat ñi waaw waaw ma ne moom moo nekkaat nii moom Yahya ibnu Yahya ah di Yahya ibnu Yahya bi Rayhaanatu Naysaabuur non non man maa jaawale non man maa jaawale lu mooy xam nga lan la <laughs> xaw ma lan moo ma dal rek <laughs> ah en dëgg la Ibn Yahya sëriñu imaamul Bukhari la sëriñu imaam Muslim la imaam Muslim moo pour jëlee ci moom mais man sànq bi may wax naan imaamul Bukhari loolu càllale imaam kii bi laa doon wax imaam Muslim bi laa newoon naan imaamul Bukhari neen <laughs> ah, ay mais ça arrive no mooy kitaabu salaa baabu manil maar bayna yaday muslim la moo ne Yahya ibn Yahya voilà sëriñam bi gën a mag mooy nettali Yahya ibn Yahya ibn Bakr bi nga la gis léegi kon càllale boobu en fait niñ njëkk wax sànk loolu imaamul Bukhari imaamu muslim la rahmatullah rectification kanta imaam <laughs> imaamul Bukhari moom kitaabu salaa ba léegi baabu ismil maari bayna yaday musalli moom jëlawu ko ci Yahya ibn Yahya dane haddathana Abdullah ibn Yusuf beneen ponkal ci taalibi imaamu Maliki muy Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi yu Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri yu génn àddina la 218 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana xabaare nañu Malikun di Malik ibn Anas gis nañ ko sànq an Abi Nadr mawla Umar ibn Ubaydillah voilà na Abu Nadr mawla Ah, kii la Umar ibn Ubaydillah ibn Ma'mar at-Taymiyu rahmatullahi ala al-jami' gis nañ ko sànq moo tax muy préciser fi moom al-imam al-Bukhari an Muslim ni Sa'id gis nañ ko sànq anna Zayd ibn Khalid gis nañu ko muy al-Juhaniyu radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la 78 am na 68 rahimahullah Abu Abdirrahman ñi ne Abu Talha al-Juhaniyu al-Madani nekk sahaaba bu siiwa siiw alhamdulillah ma ma sami'a min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil mari bayna yaday al-musalli wa qala abu juhaym qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa arba'ina khayran lahu min an yamurra bayna yaday qala abu nadr la adri qala arba'ina yawman aw shahro aw sene voilà kon mu ngi noonu kon hadis bi mu ngi nii nii la ko bon tey moom njuum tegee tax ñu njëkkee imam muslim jàppoon na imaamul Buxaari la nekk imam muslim la woon moo jële ci Yahya ibn Yahya kanta imaamul Buxaari ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisiyu al-Kalaa'iyu ad-Dimashqiyu rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala wa al-Misri rahmatan waasi'a léegi ginnaaw kon bi ñu gisee taxriju ni walillahi alhamdu wal minna léegi lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt ñu ne leer na imaam moom dane taxrim xaraam ak di romb diggante ci karamu ki nga xam ne day julli fan lañ jële xaraam goog ndax yonent bari saa saab le fait mu ne bu doon ne law yaalamul maar cay kii romb ci kanamu kiy julli bu xamoon mu toogoon nit quarante moo gënoon ci moom waaw te xam nga ne quand mooy mooy yow suspendre lépp loo doon defi laa wax waaw waaw moo tax imaamu Nawawi ci al-Minhaj mu ne maanaahu nag euh, euh, euh, bu doon law ya'lamul maar bayna yaday ma la alayhi xam nga la alayhi la rek waxul min al ismi wax nañ la dinañ ñëw léegi bu ñu waxee wax imaamu Nawawi bii min al ismi fan la ñëw ci riwaayaat yi ba borom xam-xam yi ne bon loolu daa mel ni kenn ci ruwaat yi ko fi dugal quoi eh? imaam an-Nawawi mu ne maanaaw maanaaw law ya'lamu maa alayhi min al-ithmi laxtaara al-wuquufa arba'iina ala irtikaabi dhaalika al-ithm wa ma'na al-hadiith an-nahyu al-akiid wal-wa'iid ash-shadiid fii dhaalika mu ne maanaam mooy bu doon ne mooy ñoo sànk rek xam nañ ne alayhi moom mooy luy këpp sa kaw la surtout lii kii julli nga dara a jaar ca mu ne la boo xamoon ay fekk boo jaaroon ci kanam doon nga xaar quarante mu ne loolu mooy li muy xaar li li bu xamoon li koy xaar ci bàkkaar doon na préféré tànn taxaw xaar quarante moo ko gënoon muy def bàkkaar bu mel noonu di jaar ci kanamu kii julli mu ne maanaa xadiis bi mooy tere goo xam ne gu ñu gu gu gu ko waaye tëkk boo xam ne bu tar ci jëf ji moo tax imaamu Nawawi ne kon nag baabu tahriimi voilà fii ci Riyad bi loolu dafa xaraam léegi euh, dinañ gën a ñëwaat ci côté boobu léegi nañ ñëw ci insha allah waaw waa minal ismi bi imaam an ne loolu la ci jublu dañ naan la loolu ñëw na comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bi nga xamante ne nii moom lay sarah hadis bi ci Fathul yi sharh Sahih imam al al al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu ne maa alayhi bi mu ne zaadal Kushmayhani min al-ism waaw wa laysat haadhihi ziyaadatu fi shay'in min ar-riwaaya min ar-riwaayaat 'inda ghayrihi wal hadiithu fil Muwatta biduunihaa waaw mu ne wa qaala ibnu Abdil Barr lam yaxtalif lam yuxtalaf ala Maalik fii shay'in minhu wa kadhaa rawaahu baaqi sitta wa ashaabul masaaniid wal mustaxrajaat biduunihaa wa lam arahaa fii shay'in min ar-riwaayaati mutlaqan laakin fii musannaf ibni abii shayba ya'nii min al-ism fa yahtamilu an takuuna dhukirat fii aslil Buxaari haashiyatan haashiya dhukirat haashiyatun فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راويا waaw mu ne waqad azaha al-Muhibbu at-Tabari fi al-ahkam lil-Bukhari wa atlaqa fa'iba dhalika alayhi wa ala sahibi al-'Umda fi ibhamiha annaha fi as-sahihayn wa ankara ibn as-Salah fi mushkil al-wasit ala man man athbataha fi al-khabar faqala lafdhu al-ithm laysa fi al-hadith sarihan wa lima dhakarahu an-Nawawi wa lamma dhakarahu an-Nawawi rahimahullah fi sharh al-Muhadhab dunaha qala wa fi riwayatin rawaynaha fi al-arba'in li Abdil Qadir al-Hurawi madha alayhi min al-ithm waaw al-imam al-hafiz ibn Hajar mu ne ci riwaya bi ñu solo sahih al-Bukhari lil-Kushmayhaniya hmm. rahimahullah moom ni mu ko ndee dugal na ci min al-ithm maada alay almaar bu xamoon maada alay min al ism mu ne sauf que yokk boobu min al amul lenn lenn ci ñu ñu soloo xadiis bi boo xam ne ñëw na ci Muwatta bi nga xam ne mooy cosaanu xadiis bi ci la gis nga ñoom ci lañ ko jëlee amu ci voilà moo na al imaam al al al-Andalusi dëkkoon fii ci l'Andalusiya ci l'Hispania rahmatullah alayhi mu ne kenn wute wuñu ci imaamu Malik ci dara mooy ñu ko jële ci ñoom boo xam ne amul benn boo xam ne bii minal ismi mu ngi ci mu ne dana lool li des as sitta mooy kutubu sitta voilà ñoom itam new ci kutubu sitta mooy ñam waaye mooy six sitta mooy téel ci six téere sër sahih imaamul Bukhari sahih imaam Muslim mu sunanu imaam Abu Dawud sunanu Tirmidhi Nasa'i sunanu Ibn Majah jeex na loolu mooy kutubu sitta foo dégg ñu naan kutubu sitta mooy les six voilà mooy ñaari che ñaari sahih yi ak sunanul arba'a mu ne naka noonu amu ci lii amu ci voilà. wa ashaabul masaanid borom masaanid ñoom imaam Ahmad ak mustaxrajaat ñoom Abu Nu'aym ñoom al al Ismaa'ili rahmatullahi alayhi loolu dara bii min al ismi amu ci mu ne gisuma ko ci fenn ci riwaayaat yi ñu soloo xadiis yi ci luñ doyal waaye nag nekk na ci musannaf ibn Abi Shayba foo xam ne dane yaani min al ismi foo xam ne yow da li maala alayhi mu ne yaani min al ismi mu ne loolu mu nekk nag loo xam ne amana ñi nga xam ne ñoo doon lii ab li li li nga xam ne mooy peut li am mooy ah dañ koo tudd dañoo tudd ci cosaanu imaamul Buxaari benn xaasiya mooy yuñ def ci wet yi ñoon kii al imaam al Kushmayhani gis ko ci jàpp ne ah lii nii euh, euh, ci la ci cosaan bi la voilà mooy amaana ci fa imaamul Buxaari moom bi mu koy solo ci wet gi loo xam dañ cee def ku euh, minal ismi moom mu jàpp ne bi leeral loolu mu jàpp ne ci cosaan bi la mu ne ndax moom bokkul woon ci boroom xam-xam yu ràññeeku yu rëy yi ci wàllu xadiis bokkul woon it ci xuffaas yi yu mag a mag yi waaye nag toxalkat la woon waaw mu ne naka noonu al imaam al muhib al tabari eh, eh, eh, loolu loolu loolu la mu ne al muhib al tabari ci al ahkaam lil buxaari it daal dina koy wax daal di koy jooyal nag waaw ne loolu mu ngi ci euh, sahih imam Bukhari mu ne loolu nag daal dinañ ko ci daal di daal dinañ koy daal daal dinañ koy daal dinañ koy ayibal ci loolee ne ah non na ko noon sahibul umda ah, muy al imam al Maqdisi yi nga xam ne mooy ni mu ko waxee daal ibaam ko mel ni ci sahih hay nekk alors que non mu ne wa ankara ibnu Salah mu ne wa ankara wa ankara ibnu Salah mu ne al imam ibnu Salah rahimahullah daal dinay bañ ci mus al muskilul muskilul wasit ah, ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko saxal ñoom ñoo ko saxal ñoom ñoo ko saxal voilà léegi euh, ci kii bi mu ne te euh, euh, li nga xam ne mooy wax ism bokkul ci xadiis bi ci loo xam ne lu leer la waaw mu ne imaamu Nawawi ma rahimahullah ba mu ko tuddee ba mu ko tuddee ci li nga xam ba mu ko tuddee ci li nga xamante ne nii mooy sharhul muhazzab da ko tudd boole defu ko ci waaye mu ne eh, am na nag ci riwaaya boo xam ne soloo nañ ko ci arbaina yi li Abdul Qadir al-Hurawi maada alayhi min al ismi kon en tout cas insha allah mooy daa mel ni loolu ab tafsir la dina doon mooy doon leeral kàddu googu lan la que mu nekk loo xamante ne nii ci hadis bi la bokk ndax comme li la al imaam al-Hafiz Abdul Bar wax Euh, ñi ko solo it boo demee ci maraji yi loolu naw ci kon euh, bon loolu amaana mooy li gën a plausible wallahu taala aalam waaw léegi nag mu des hein ah ñu ñëw euh, léegi arbaina bi d'abord arbaina bi mu xaar arbaina mais loolu noonu xam nga adat la mooy ab lim la te mafhumul adad yi li gën a dëgër mooy du lu ñuy bàyyi xel mooy est-ce que <laughs> ne euh, mu xaaroon quarante ça ne veut pas dire que mais mooy bariwaay yi la ci jublu ah am ñu ne loolu la waaw parce que ñëw na ci hadis boo xam ne imam Ibn Maaja rahmatullah alayhi ñoom ñoo ko solo ak imam Ibn Hibbaan ci Sahih jële ko ci Seydina Abu Hurayra boobu da ne bu doon ki nga xamante ni mooy jàll ci kanamu kuy julli xam na li li koy xaar la kaana an yaqifa mi'ata aamin xayran lahu min al xutwati allati xataaha waaw mu ne bu doon kiy romb ci kanamu kuy julli bu xamoon dëgg-dëgg li koy xaar mu xaaroon santa moo gënoon ci moom que jéego bi nga xam ne moom lay jéego voilà moom lay jéego voilà mu ne kon loolu day mel ne ni kon Euh, moo imaam al-Haafiz Ibn Hajar bi tuddee lii mu ne wa haaza yushiru bi anna itlaaq al-arba'iin lil mubaalagha fii ta'ziim al-amr laa li xusuusi adadin mu'ayyan mu ne lii nag riwaay bii day mel ni day yëgle ne kene bu la nee xaar mu xaar quarante loolu day wane mooy jéggil dayool ci mbir mi ak màggal mbir moomu réey ko li nga xam ne noonu la toll ci gravité waaye nekkul ne rek dañoo jagleel euh, euh, lim boo xam ne waa bu xaaroon quarante kese kon nag mu ngi noonee ah moo tax imaamu Tahawi ne mi a bi arbaina la woon après mu yokku li nga xam ne mooy ne mi a ah ziyaadatan fi ta'zim al amri ala al mar yokk li nga xam ne màggaay mbir mi ci kii nga xam ne mooy romb ci kanamu kii julli problème yi nga xam ne ak musiba gi nga xam ne moo ko ciy xaar wallahu taala alam voilà kon loolu daa nekk loo xam ne nekkul ne affaire bi dañ koo tënk ci quarante kese ngir yokku gravité bi ba pare en plus ku ne wal maqaamu maqaamu zajrin wa taxwiifin voilà te nii koy den saa sa waxe lii nii daa nekk bërëb boo xam ne bërëbu jajji la ak tamit ragalloo ki nga xam ne moo jàpp ne loolu ranewu ci nit di julli nga ñëw rek jaar ci kanamam ñu ah, ah, ah, wayew loolu garawu dara